kon ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ laaya bi nga xam ne mooy laayab 19 bi di laaya fukk bi ak juróom-ñeent fi suñu boroom tabaaraka wa doon leeral li nga xamante ne mooy dundin wi nga xam ne mooy wenn bi nga xam ne boobu mooy mujjug te waxoon nañ la na ko noonee le seydinaa yuusufu alayhi salaatu wassalaam daldi woon wax ca saaram ba bim naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim rabbi qad aataytanii min almulki wa allamtanii min taawiili alaxaadiis faatira alsamaawaati wal ardi anta waliyyi fi dduniya wal aaxira tawaffanii musliman wa alxiqnii bissaalixiin nabiyuna yuusufu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam loolu la doon wax mu ne rabbi ee yow sama boroom qad aataytanii dëgg-dëgg de jox nga ma minal mulki ci nguur wàllamtani te daal di nga may xamal min taawilil ahaadiis ma mën a interpréter di mën a firi li nga xam ne mooy gént faatira samaawaat yow de yaay ki bënn asamaan daal di koy tabax daal di koy defar ci lu amul modèle wal ardi waaye naka noonu nga def suuf anta wali yow dong yaay ki nga xam ne yaa méngoo samay mbir fi dunya ci àddina gu jege ji da doyadi wal aaxira ak bés bi mujj ba muy yawmal qiyaam kon nag tawaffani maa ngi lay ñaan boo may faat nga faat ma muslima koo xam ne damay nekk ba ma ngay faat ma nekk muslim wa alxiqnii bissaalihin te nga boole ma ci ñu baax ñi di yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu kawe ñaa kawe te laa jege te loolu moom la borom bi tabaaraka wa taala doon wax naan walaa tamuutunna wa antum muslim walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun mooy ne bu leen lu dul ngeen nekk ñoo xamante ne ni da ngeen di gëm de kon nag mu ngi noonu moo tax suñu boroom ja suuratul anbiya ba mu dippee yonent yi alayhim salaatu wassalaam bi mu waxee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba muy jeexal saar ba mu ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin mu ne wa maa arsalnaaka ñun de yabaluñu la te yónni wuñ la yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam illaa rahmatan lil aalamiin lu dul yërmande kese ngir mbooleem bindee fii kudut yàlla rek yonent bi alayhi salaatu wassalaam yërmande la ci yow mu ne qul waxal innamaa yuhaa ilay waxal ne man dinañ maa wax yu man a rasulullah sallallahu alayhi wasallam annama ilahukum ilahu waahid kene seen yàlla bi ngeen war a jaamu ci dëgg kooku de ilahun waahid benn yàlla dong la képp fa hal antum muslimun waa ndax di ngeen wommatu nekk ci lii nga xamante ne moom la ne inna diina inda allahi lislaam kon nag mbir maa ngoongale léegi nag yahuud yi gaa yooyu ñoom wutewuñu ci ginnaaw lu dul illaa min ba'di ma jaa'ahumul ilm mooy bi leen xam-xam bu leer di këlee parce que ñoom li nga xam ne mooy tawxiid wéetal borom bi loolu luñ mënula supporter moo tax ñuy kalangaatu di topp ñi nga xamante ne nii ñoo fi newoon ci ay xeet yoo xam ne jiitu nañ leen fi doon woote ay ay yu bari moo tax chrétiens yi dugal li ñu naan trinité au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit waxu caaxaan yoo yële nga xam ne dañ naan ci turu yàlla doom ji ak xel mu sell mi wal iyaadu billah loolu parce que defuñ lu dul yudaahi'uuna qawla alladina min kafaru min qabl comme ni ko borom bi waxe ci suuratu tawba dañuy niru nirule ñi nga xamante ne nii ñooy ñu yéefér yi leen fi jiitoon polythéistes yi bokkaalekatu yàlla yi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ci lu jiitu naka noonu yahuud yi tamit noon la ñu def naan ay Uzayr ibn Allah loolu rek dañoo dem ba bi leen xam-xam di dikkalee ñu xam ne lii mooy tawhid gu wóor ginnaaw gi ci lañu ko fi ne dégg dem di def loo xamante ne di bokkaale boroom bi te lool gisoon nañ ci rek ci côté yahuud yi bi nga xam ne ci la leen suñu borom tabaaraka wa taala daal di muccale ci Firawna Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam dañu rombee gaa yi nga xam ne dañoo buuf ci seeni yàlla day xërëm yuñ doon jaamu naan ko yaa Muusa ij'al lana alihatan kama aliha nan ko yow Muusa alayhi salaatu wassalaam waay waay defaral ñu ay yàlla kom nii ñoom ni ko amee kon nag mbir maa ngi noonu mooy loolu waxuñu ko ci kaw réer de illaa min ba'di ma jaa'ahumul ilm lurul wute wuñu lurul illaa min ba'di ma jaa'ahumul ilm lurul ginnaaw bi leen xam-xam bu leer ne leen yonent yi te sax yonent yi day nekk seen biir di dund gaa yi di ko moy ba doon jaamu al ijla la nga xam ne mooy yëkk woo wala saamiri sànni woon oor ba kon nag affaire baa ngi noo nele kon nag loolu la yam na baynahum mooy xam-xam bi lay li wanne moom dong ngeen war a jaamu seen borom te moom ngeen war a wommatul da leen na dikkal ba pare ñu ne ko fi dégg di wute nag ku nekk di ut ay nit naan diw mooy yàlla wala doomu yàlla la walla nguuru yàlla gam na ci dara loolu defuñu ko lu dul baxyam baynahum lu dul beew seen diggante ñoom ñële waaye nag nañu xam ne képp ko weddi bi aayaatillaahi ci màndarga yàlla yiy wane sañ-sañam kattanam man manam bi nga xam ne mooy wane moom dong lañ war a wéetal te moom dong lañu war a wommatul fa inna allah nañ xam ne boroom bi sariyul xisaab ak a gaaw àtte léegi nag fii lañ war a continuer suñu borom tabaaraka wa taala di wax ci laayam ñaar fukk bi mu ne fa in xaajuuka mu ne nag gis nga yahuud yi nii ak ñi nga xam ne ñooy chrétien yi comme waa najraan ak gaayoo yële ñëw fi di la dàgge ci wàllu ah, si diine ji nga xam ne moom laa leen ne ca l'islam mooy l'islam mooy wommatu gi xam ne ñoom ñii woote ne ci ñoom lañ sóobu ñoom la ñuy topp ci lii laa leen tegoon buñ ñëwee nag yow di dàggeen see dàggasanteeg yow ñoom ñii ci waa di chrétien yi ak yahuud yi war ko noonu kuffaaru Quraysh yi yeeg gaa yooyu foqul wax leen nee leen aslamtu man de daal dinaa jébbalu de wajhi jébbal naa wajhiya sama xar kanam sama lépp lillaahi ngeer sama borom tabaaraka wa taala di borom bi wa man waaye képp ku ma topp man sayidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ci dëgg manoo lu dul def ni man mooy jébbal sa lépp ki nga xam ne mooy borom bi tabaaraka wa taala moo tax jullit bu normal manu la nekk koo xam ne day bokkaale boromam tabaaraka wa taala léegi nag mu ne waqul ta wax leen lilladiina utul kitaab waxal ñi nga xam ne ñoom lañ jox téere yi ci waa najraan ñii ñëw di la dàggasanteeg yow di wax ak yow ci wàllu naan walaa ñoom daal wala ay seydina isa doomu yàlla la wal iyaadu billah ak façon yahuud yi kon nag buñ la waxe waqul wax lan lilladina utul kitaab ñi nga xam ne joxoon nañ leen téere wal ummiyiina ci yahuud yeeg ju ak chrétien yi waaye wal ummiyiina waxal ñi nga xam ne ñoom xamewuñ leen woon bind ak jàng muy waa qurayshi ñii muy kuffaaru qurayshi yi nee leen ñoom ñépp aslamtum waa ginnaaw bi ma leen woowee wax leeral leen li nga xam ne moo yoon dundin wi nga xam ne moom ngeen war a sóobu te mooy wommatul seen borom waa aslamtum ndax def ngeen ko ndax jébbalu ngeen ngir seen tabaaraka wa taala fa in aslamu bu ñu jébbaloo ne ah kay jébbalu na ngir suñu borom te lool du waxi kese de mooy da nga koy jëf sa lépp mooy ñoomi bu dee Quraysh ummi yiw na yi fokk ay laataa ki ñoom Uzza ki il faut ñu teg leen fële ta xam ne laa yadurruuna wala yanfa'un kene manuñoo lor te manuñoo jariñ tus waaye it bu dee ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi il faut ñu jàpp ne Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam du dara lu abdullahi wa rasuluhu jaamub yàlla la ndawam la voilà waxu caaxaan ñi wax amuñ yahuud yi buñ nangoo boobu dinañ xam ne kon bu boobaa li ñuy nangu mooy Uzayr abdullah moom jaamu yàlla la waaye moos sori na di nekk doomu borom di tabaaraka wa taala mu ne kon fay naslamu bu dee ne ñoom jébbalu nañ faqad ihtadaw ah bu ñu jébbaloo dugg ci lii nga xam ne comme ni ni ni ni ma leen ko leerale que ne yonent ci la ñu mas a jaar te ci la tënk woon ci la ñu newoon ba ni ñuy fiy jógee ah fay naslamu bu ñu woñ matoo dee faqad ihtadaw ah dëgg-dëgg ñoom de daal dinañuy ginneeku wayin tawallaw waaye bu dee ne dañoo dummóoyu ne suñu yoon ci gëmuñ ci dara dara lañ dul wommatu continuer liñ doon dunde ci bokkaale fa innama alayka al balagh yow de yow li la war yow sayyidina muhammad dëgg-dëgg fa innama alayka li la du war dëgg-dëgg te ma teg ko saw loos mooy al mooy jottali wallahu te borom bi tabaraka wa taala basirun bil ibad mooy ki nga xam ne mooy aji gisaakoon jaamam yi kenn génnul ci ak caytoom de mu ne innal kafaru innal ladina yakfuruna gaa nga xam ne ñooy weddi bi bi ayatillah ci màndargay yàlla yeeg laayay yàlla yi ci alquran ak tawraat ak injil wa yaqtuluuna nabiyin ba pare ñu nekk di rey ñi nga xam ne ñooy yonenti yi salaatu wassalaam bi gayri xaq ci loo xam ne manuñu koo teg ci dëgg teguñu ko ci dëgg wax nañ la lii feddali la wa yaqtuluuna yamuñu di rey ñooñu di yonent yi ñii yahuud yi lay wax nga xamante ne nii ñoom c'est les spécialistes de rey yonent les tueurs de de prophètes ce sont les juifs alxubasa ñoom ñi nga xamante ni ñoolu mooy ñi ko ci def ci ñoom ñoo yées ndax ku ray yonent bi yàlla moom xam nga ne moos amatoo looy xaar ci kaw suuf lu dul mbugal mu tar moo xam ne moom la la borom bi tabaaraka wa taala di teg <coughs> mu ne kon ñoom ñoo ñu nga xam ne non seulement dañoo weddi laaya yàlla yi di rey yonentam yi alayhimu salaatu salaam ci loo xam ne ñu ko ci dëgg waaye yemuñ ci lool wa yaqtuluuna ba pare ñu teg ci di faat alladina ñi nga xam ne na ñooy digle bil qist ci maadute minan naasi ci nit ñi mooy ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñooy bi anbiya loolu nag du lu jomb bu dee ñoom ñi ñu doon fañ ñu jaar rek fa la leen boroom bi jaarale naka noonee fa la leen boroom bi tabaaraka wa taala di jaarale ña nga xam ne ñoo leen donn moo tax yahuud yi képp koo xamante ne nii yow yaa ngi ci diine teg nga sa tànk fi ko yonent yi alayhimu tegoon yow nga xam kook ñàkk nga koo xam mooy cible nga ngir ñoom de façon ñoom mooy ne yow nekk nga koo xam ne saa buñ la mënee am dinañ la am dinañ la faat ci jël sa bakkan buñ ko mënee dañ koy def buñ la mënee faat médiatiquement socialement nu ne dinañu ko def parce que yow mii tu es faatable quoi yow il faut ñu faat la parce que yow da ngay déranger voilà comme ni ñu doon def yonent yi rek foofu lañ lay jaarale mu ne kon wa yaqtuluuna muy rey alladina gaa yi nga xam ne ya'muruna bil qist ñooy digle dëgg ñooy digle maadu te te mooy lii fi borom bi tabaaraka wa taala teg di leen digal ñàkk bàyyi yi lekk alalu nit ci ma ci naxaate waaye tamit nekk ci ñoo xamante ne nii dëkk mooy yàlla loolu ci boppam la ñuy bañ ku leen ko wax parce dañ naan kii daa bëgg ne ñun ni ñu dundee baaxul te ils sont prêts à yónni la ay bomb daal di lay bombarder comme ni nga xam ne noonu la ñuy def wala exploser sa benn oto daal di nga ko taal contact bi def ci bomb da ngay bës rek affaire bi daal di exploser ñaata ci ay boroom xam-xam ñaata ci ay nit ñoo xam ne seen diine leen jaral dara loo xam ne yahudu Israël yi bon yi noonu moo la Mossad muy seen seen seen seen seen agent secret yi noonu lañ leen faate waaye loolu lu dul jëkk kon nag képp ku tegu ci seenu yoon yàlla garal la dara yow de toute façon yow dañ lay faat kon nag mi maa ngoog mu ne nag fa bashirhum gaa yooyu nag daal di leen bégal kon nag mi na naas yi ci nit ñi mooy ñan mooy boroom xam-xam yi de kon nag mu ngi noonu le fa bashirhum mu ne bëggal leen jox leen la bonne nouvelle gaa yi def yooyu bi adabin alim ci mbugal moo xam ne mu taratar la mu ne ulaayka gaa yooyu habitat alladina mooy ñi nga xam ne habitat amaluhum seeni jëf seeni jëf simteeku na yàqu na fi dunya ci àddina wal axira wa kenn ku di dimbali bu leen borom di di mbugal wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil